bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Tuuba ñu ngi ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom ñett baa mu waat ko ndax mu gën a leer Sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaari loo mas naa wax ma jaxate xel mu xuróof rek amul solo mooy xam xaraf yi rek mu ni ko ma yaakaaroon ni lu baax la sëriñ bi ni ko nit mën naa am ilmu xuróof te xolam mbooleem ayib nekk ci maarifatullaahi rek am solo maarifatullaahi xam yàlla subhaanahu wa taala ndax njariñul xarab xam ndax njariñul xam xaraf yi mooy xam yàlla subhanahu wa ci misaal ko xam yàlla du jéem a mooy yàlla ku jàng nag si bu set ngay gis muy jëf tere wala alam ñeenti neetal téeméer bi juróom benn fukk ak juróom ñeent sëñ Tuubaa xaadi law law maxtaari law mas naa am ku mu yónni ci taalibe yi fekk muy ku mokk alxuraan ba muy dem di daw ba mu ñëwee ñaq lool sëriñ bi ni ko bu ma la yónneetee deel dox ndax dangaa yanu lu diis inna sanuqi alayka qawlan thaqila alxuraan amul lu ko gën a diis waaye sëriñ bi xaadala wallahu maxtaara lahu moo ñu ci dimbale ci lii sëriñ bi def danañu xamal war may ku mokkal alxuraan képp kuy wax ni ab jullit la ci lii sëriñ bi def danañu xamal ni warmaan ku mokkal alxuraan war na ci képp kuy wax ni ab jullit la ndax warmaal ko mooy warmaal subhaan sunu borom subhaanahu wa moom it war na ko muy warmaal boppam ni muy warmaale boppam mooy bañ a wax lu juyoo ak alxuraan di ko bañ a def saa su defee lu juyoo ak alxuraan wala mu wax ko da gis ni du doon ak warmaal wala ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom-ñeent fukk sëriñ Tuubaa xaada lawo maxtaara lawo mas naa wax ku ñuy wax sëriñ baara ni ko Muhammad xam nga lu ñu fi indee mu ni ko déedéet bi ni ko ñaar rekk la yeesal si lislaam ak xeetali minéefi ujaddidu tawxida wal furu'a maha tasawufin xawa buru'a lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu walyawma billahu yuin man shaahu wa fi gadi sëriñ bi yeesal na lislaam bu wér dolli na pastéef mboole mur yi dimbali na ñépp waaye nañu xam ni li ëpp ci ndimbalam ci ay mbindam la koy jaare wala ahlam ñu ngi ci nettalib sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaar loxo bi doon téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn mas naa wax na ngeen def maa nekku leen di walaan walaan mooy wàññi xëy na mu nekk mbaa nekku leen di walaan seen dàgga dagg mooy maanaam jalub dugub seen jalub dugub daal maa nekku leen di ko wàññi mbaa ngeen di ko lakk daa di ne walaan sa dàgg mooy jëw ab jullit lakk sa dàgg mooy jëw ab yéefar boo xamee ne yaa ngi jëwub jullit jullit bi moom amul lu dul lu baax dañuy fab sa lu baax lii defal ko ci lu baaxam la mu booy leen yow nga daa di ñàkk sa lu baax li yéefar nag moom amul lu baax loo xam ne dees na fab sa lu baax li di ko ca defal soo ko jëwee dañuy fob lu bonam la def ko ca sa lu baax la boobee nga xam ne def na noonu julli ca jullit ba yaa ngi walaan boobee nga xam ne def na noonu ca jullit ba yaa ngi walaan sa dàgga ba nga defee noonu ca yéefar ba yaa ngi lakk sa dàgga ndax moom dañuy fob lu bonam la def ci sa lu baax mu lakk ko foofu ma sëriñ Masamba Diop radiyallahu anhu ni ko foofu de am nañu ci bett am nañu ci mbett dañoo defe woon ni jëw bi yéefar amul solo sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo ni ko mus leen jàkkaarloo ba nettali bi andi woon naa ko ca waxtaani sëriñ Tuubaa xaadalawoo maxtaaralawoo li tax ma koy andiwaat mooy li tax ma koy andiwaat fii mooy baat yi daa am tuuti ak wuute wala tuuti ay wuute képp kuy tudd sikkus nit mi ngi tooñ boppam bu ko xamee ak bu ko xamul naka noonu kii tagg nit mi ngi jariñ boppam bu ko yëgee ak bu ko yëgul jëw nag war nañoo xam ni ci bàkkaar yu mag yi la bokk yonente bi sallallahu taala wa sallam nee na benn jëw moo gën a bon fanweeri njaalo te fi mu ne ku njaalo te am soxna dañu koo war a rey bu amul soxna dañu ko war a dóor téeméeri yar su ko defee boo jëwee kenn kenn boo jëwee kenn dóoru la kenn rëyu la war ngaa xam ni am na leneen lu ñu la def da nga koo xamul ngir sag taq rek yàlla nañu yàlla doole dimbale wala alam ñëw ci nettali téeméer bi juróom-ñaar fukk ak ñaar Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na na ngeen am kilifa tey nangu mu yilif leen yàlla xamal na ma ci loo xam ni su ma ko mënoon jëmm ji lañuy xaaj ñaar jenn ji yilif ji ci des kilifa mooy jiin loo njiit loo xam ni dangay tënku ci moom mu lay digal di la tere li tax mu am solo mooy xelum doomu aadama daa matul su ko defee boo amee kilifa nag day mel ni day yokk sam xel ci yu bari di la dimbale waaye lépp nag mi ngi aju ci dëggal ak sellal fi mu ne mbir yépp boo ci dëggalee ànd ak sellal da nga cee daal di gis ay njariñ wala alam Sëriñ Tuuba ñu ñëw ci nettali téeméer bee juróom-ñaar fukk ak ñett Sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa wax ku ñuy wax Sëriñ Moor Jobbe Sëriñ Moor Jobbe Jóob mamar yow dégg naa dangaa wax ni ku la dàq bind ku la dàq bind faatu mu ni ko waawoo mbàkke sëriñ bi ni ko na nga def ak moodu muxtaar jobbe mu ni ko faatu na bu yàgg nettali nettali bii dañuy xamal ni sëriñ bi fonkoon na bind lool ku nekk war nay warlu ci mbind xasida ak alxuraan bis bu set dara lu mu tuuti tuuti te koy jéem a rafetal ñu ñëw ci nettali juróom téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar am na ku mësa ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadalahu ma maxtaara lahu ni ko dama bëggoon nga ñaanal ma ci sama doomi nijaay dañoo bëggante mu bëgg koo denc sëriñ bi ni ko loolu jërul ñaanlu jigéen ñett yii la ki nga xam ni yàlla ba ba ko yàlla bind yaa tax ak ki nga xam ni ba mu koy bind taxoo ak ki nga xam ni danga cee am kaneen am ci wàllam ki nga xam ni ba mu koy bind ba ko yàlla yi bind yaa tax kenn mënu la te jot ki nga xam ni ba mu koy bind taxoo kenn mënu mënu mënu mënul la ci tax a jot ki nga xam ni da nga ci am wàll keneen am ci wàll lu mu yàgg-yàgg fi yow da ngeen tàqali ko keneen ko ko sëriñ bi daa xam boroomam lool moo waral mbir yu leer nañ ci moom déggal ni muy delloo waa ji ci yàlla subhanahu wa taala di ko xamal ni suñu borom subhanahu wa taala noppi na ci mbiri lépp looy wut dee ci ànd ak ak dal tey bañ a def mu suñu borom gërëmul fi mu ne ñu bëri dañuy jëf jëfiin woo xam ni li muy tegtale mooy xëccoo mooy maye dara te déedéet yàlla rekk mooy maye qul illahuma malikal mulki ila axiril aaya li ñu ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom am na mag mu wax ni ànd na ak sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaara lawoo ci ci luj timis mu tari fatiha ak ina ansalnaahu ca rakkaa bu njëkk ba ba ca des fatiha ak ililaa fi xuraysin nee na itam ànd naag moom ci julli gee mu tari fatiha ak isaa zulsilati ca rakkaa bu njëkk ba ba ca des fatiha ak kaafiroona ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom benn nee na an nee na moom kooku na ànd naag sëriñ Tuubaa a la maxtarloo ci jullit suba mu tari lam yàkkuni lësina kafaroo ginnaaw fatiha ca rakkaa bu njëkk ba ba ca des fatiha ak kaafiroona ba ñu sëlmalee ñaari rakkaa yu njëkk ya sëriñ baara doomam radiyallaahu anhu ni ko danga ko yanu waxtu suuf xëy na ñaari rakkaay fajar la lay xañ na ñaari rakkaay fajar lay wax sëriñ bi xaadalaw law maxtaar loxo ni ko Muhammadu Amin laaj baax na lool waaye laaj ku xam moo gën laaj baax na lool waaye laaj ku xam moo gën ñaari rakkaay fajar ku ko man bu njëkk bi dee ci jàng faatiha ak alam nasrax bu ñaareel bi faatiha ak alam tara ku koy def da nga mucc ci ayu yéefar ak luy lore wér na lool sëriñ bi lam yàkku ni li tax mu koy jàng yàllaa xam waaye ku xool xam ni am na ak nuroo lool ak diggam ak tubaab bi naka noonu xul yaa ay kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun ku ko xool xam ni am na ak nuroo ak diggam ak tubaab bi sëriñ bi nag ku ko man ku ko man di roy ci lii mooy li gën ndax lépp lu ñuy def dañuy tegtal baaxul loola ba tey sëriñ Mouhamadou Lamine radiyallahu anhu lii muy laaj sëriñ bi day jubloo jariñ boppam ak ñi mu àndal ndax sëriñ bi ñu bëri dañu ko xawoon a wagar ba duñ ko ñimee laaj lu bëri wax nañu sëriñ Basiru ak moom mii bokkoon nañu ci ñu ko daan laaj lu bëri loo xam ni ñeneen duñu ko laaj walaaw alam ñu ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom benn sëriñ Faara radiyallahu anhu mas naa ñëw sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo sëriñ bi jug ni ko Muhammadul Amin topp ma mu topp ko ak kaneen ku mu àndaloon sëriñ bi ni ko koo kii nga àndal na ànd ak yow ñu ñëw ba ci am néeg boo xam ni ay xéewal a ca nekk sëriñ bi ni leen lekk leen ci su ngeen ci lekkee dootu leen xiif adduna ak alaxira loolu dañuy xamal ni am na lu mu leen defal ca loola sëriñ bi nag ñu bëri wax nañu li ëpp ci li mu daan defal nit ci ak lekk wala ak naan la koy def fi mu ne wóoruma waaye kii mu wax lii ku ko laajoon dana la xamal ni xiifatul maratul fi mu ne wóoruma waaye kii mu wax lii ku ko laajoon dana la xamal ni xiifatul maratu yàlla ñu yàlla doole dimbale ci barkeem walaw aalam ñu ci neteb téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo nee nañu kaas koblet la ko daan wax